raxmatullaahi alayhima ak nettali bi imaam az-Zuhri nettali nga xam ne mursal la mu nekk ci Muwatta imaamu Maalik ibn Anas raxmatullaahi alal jamii kenn yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu retourné ci xare Xaybar dafa biddanti ci yoon wi bi muy ñibbi Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam jotoon nañu gis kon loolu gisoon ñu ngi woon ci yeneen xadiis yoo xam ne dañoo niroog ñoom te gisoon nañ ne imaamu Maalik soloo na beneen boo xam ne ci mu ngi ko jële woon ci sëriñam di Seydina Zayd ibn Aslam raxmatullaahi alal jamii kenn moom mu nettali beneen bu wuteeg bi mu nettali jële ko mu imaam Maalik ci imaam Zuhri raxmatullaahi alayhi kenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mës a biddanti ci yoonu Màkka bi ñu gis beneen xadiis après boobu muy bu Seydina Abdallah ibn Mas'ud yeneeni xadiis sax yoo xam ne moom ibn ummi abdin radiyallahu taala anhuma dane loolu biñ jógee Xudaybiya la xewoon ci la yonent bi aleyhi salaatu biddanti woon comme niñ ko gisoon ci riwaaya imaamu Abu Daawud ak imaam al raxmatullaahi ci jataay bii weesu wala bi ko jiitu gisoon nañu nettali seydina imran ibn al-Husayn taala anhuma moom it mu nettali foo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa biddanti woon ñu jóge woon ci voyage ci julli fajar waaye foofu seydina imran radiyallaahu anhu waxul fan la ak fu ñu jóge woon ak kañ la ñu gisaatoon ci jataay bii ñu génn beneen nettali bu niroog boobu di bu seydina alxaaris ibn rib'i al di abu qataada radiyallahu taala anhu wa ardaa faarisu rasulillahi sallallahu alayhi moom it waxul fan lañ jóge woon te waxuloon fan la te gisoon nañu ko ne ñaari nettali mook bu seydina imran bi wuute nañu même bu dee ne lenn lañ man a wax mooy Seydina Imraan fekk na ñaar yépp ndax ba ko Abdallah ibn Rabaah di nettali fële ca Basra mu nga woon ca mbooloo ma ne ko seetal li ngay wax yaa fata fa inni min hadha ar-rakb tilka layla ndax man mii kat di Imraan bokk naa ci convoi boo bële nelawoon a Yonent bi alayhi ci nettali bii ngay nettali yow Abdallah ibn Rabaah al ansaar yi ne yaa ngi ko jële ci abu qataada mu ne ko kon yow nettalil mu ne ko foo bokk mu ne ko ci lansaar yi mu ne ko yow yéen a gën a xam seen xadiis nettalil nee na ma continuer wa abdallah ibn rabaax di nettali ba ni ma pare seydna imran ne masumaa yaakaar masumaa foog ne man de fekke naa guddi googu waaye masumaa foog ne nit takk na xew-xew boobu jàpp ko téye ko comme man ni ma ko jàppee ak ni ma ko téye woon Allah kon loolu gisoon nañu ko léegi tey ñu waroon a continuer ci nettali yi nga xam ne dañoo niroog yooyu te waxoon nañ la kene ci bu premièrement bu imaam al bu kii bi Seydina Abu Qataada bii nii imaam al-Waaqidi rahmatullah moom dafa nettali nettali bi ci Maghaazi al-Waaqidi moom bi mu paree mu ne nag nettali bii mooy bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jógee Tabuk moom loolu la wax ghazwatu Tabuk xam nga gisaguñ Tabuk ah ghazwatu bu ñu ko gisee ci lañuy war a nag def firi saar bu gudd gudd gudd gudd muy suuratu Tawba suuratu Tawba ghazwatu Tabuk ndax suuratu ba foofu la suñu boroom di nettalee li nga xam ne mooy gazwatu Tabuuk incha allah buñ ci agsee ah mais comme firi yu gaaw yi ñu doon def rek def nañ fi Kahf suuratu Kahf te du lu gàtt waaye gaawoon nañu incha allah suuratu defoon nañu wan mi ak yu mel noonu incha allah buñ ci agsee dinañu def comme nañu defoon ci gazwatu suuratu tawba di ghazwatu tabu di ñu nettali foofale moom imaam al-Waaqidi ne lii nii ghazwatu Tabuk la ba fa lañ jóge woon moo tax imaam al Abu Bakr al-Bayhaqi mu wax ci Dalaa'ilu Nubuwwa mu ne waqad za'ama al fi qissati Abi Qataadata annaha kaanat marji'ahum min ghazwati tabuuk imaam albayhaqi mu ne waqad za'ama alwaaqidi imaam alwaaqidi de nee na fi qissati abi qataada ci nettalib seyna abu qataada bi ñu gisoon ci jataay bii weesu këne loolu annaha kaanat mu ngi xewoon marji'ahum fi min ghazwati tabuuk bi nga xam ne ci la julli ñi daal di jóge fi nga xam ne mooy xare Tabu ñu ne boobu noonu ci la mbir yi xew mu ne moom ba léegi imaam mais du moom rekk ko wax du euh, imaam ak kese kese nu euh, du imaam al kese ko wax Ata Seydina Ata tamit tudd na ko ci riwaay boo xam ne kii moo ko solo muy imaam abu bakr ibn abi shayba raxmatullaahi moo ko solo ci musa non non non pas ibn abi shayba abdurazaq voilà ndax bon comme que ñoom ñaar ñi dañu bind musannaf te sama xel sànq daa lu mu doon bind boole bind ci doon bind moom doon rapport benn xadis bu boo xam ne moo ko solo moom abu bakr ibn abi shayba looloo tax mu ñëw sama xel nii waaye non non non Euh, du imaam Ibn Abi Shayba waaye Seydina Abdurrazaaq as-San'aaniyu rahmatullah moom wax nañ ci ay mbiram tuuti <laughs> imaam Abdurrazaaq Allah Abdurrazaaq turam bi nag yoom bariwul lu ma koy gis <laughs> bariwul lu may gis daanaka ñaari nit laa ma sa gis ñu tudd Abdurrazzaq muy Mawlana Abdurrazzaq bu Paris Cerno euh, euh, moom Mawlana daal laa gis ak benn benn algérien bu ma xamoon bu tudd noonu moom it Abdurrazzaq ñoom ñaar daal laa ma sa gis ku tudd Abdurrazzaq à part seydina abdurazaq assanaani bi inna allaha huwa arrazaaqu dhul quwwati almatin inna allaha buur yàlla dëgg-dëgg huwa arrazaaqu mooy aji aji wërsëgalaa bu mag bi dhul quwwati boroom kàttan gi almatin gu dëgër gi inna allaha huwa ar-razzaaqu dhul quwwati al-matin fa inna lilladhina kafaru dhanuban mithla dhanubi ashaabihim fala yasta'jiluun lu mel noonu foog naa bu dee sama mokkal mu ngi fi ba léegi looloo tegu woon ci loolu kon Seydina walla boroom musannaf keneen ki Abdurrazzaq imaam Abdurrazzaq as-San'aani moom it soloona ci loo xam ne xadiis boo xam ne mursal la ndax ci Ata la yem Ata moom waxu waxam mu ne këne moom nelaw gi yonent ma de sarsam bi denti woon loolu mu ngi xawoon bi mu jógee ghazwatu Tabuk waaye imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi bi mu tuddee li imaam al Waaqidi wax ba pare da cee teg lenn mu ne ma mu ne wa rawaa Zaafir ibn Sulaymaan an Shu'bata an Jaami' ibn Shaddaad fi qissati ibn Mas'uud anna dhaalika kaana fi ghazwati Tabuuk mu teg ci moom imaam al-Bayhaqi wallaahu a'lam mu ne wa rawaa Zaafir ibn Sulaymaan mu ne soloona Zaafir ibn Sulaymaan rahmatullahi alayhima an Shu'bata mu jële ci Shu'ba amiirul mu'miniin Shu'bata ibn al-Hajjaaj an jaami' ibn Shaddaad mu jële ci jaami' du doomi Shaddaad fi qissati ibn Mas'ud ci nettali bu Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi te riwaay càllale yi yëpp gisoon nañ ko ci sunan Abi Daawud ak riwaay imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ma ne foofu gisoon nañ ne ñaar yooyu yépp Hudaybiya la tudd sauf que Zaafir ibn Sulaymaan moom daf ci solo boo xam ne moom au lieu mu ne Hudaybiya dane foofu Seydina Abdullah ibn Mas'ud dane Tabuk lañ jóge wax yi yépp daal am na ci wallaahu buur yàlla nag alam moo ci xam dëgg dëgg dëgg ni mbir yi demee léegi ñun ginnaaw bi nga xam ne kon gis nañ kon boo xam ne wax boo xam ne mooy riwaay boo xam ne xaybar la woon bu seydna abu hurayra boo xam ne ci yoonu màkka bu seydina zayd ibn aslam am boo xam ne dane xudaybiya la muy seydina abdullah ibn mas'ud am boo xam ne xamuñu kañ la mooy bu seydina imran ibn xusayn ak beneen boo xam ne xamuñu kan la muy bu seydina abi qataada am nag imaam al-Waaqidi nag ne bu seydina abi qataada boobu noonu nag Tabuk la woon am ñeneen ñu ne bu seydina abdullah ibn mas'ud bi zafir ibn suleyman mu ne loolu Tabuk la xewoon waaw xam nga waxoon naa la ci bii weesu ne am nañu ne ci jayshul umara la xewoon ghazwatu jayshul umara ba ñeen ñu ne ah no non non non loolu moom man da ne ndax jayshul umara yonent mi alayhi salaatu salaam demul woon dafa yónnee woon kon naka la mën a nekke foofu ba ba biddanti ci yoon bi mais am na ci boroom xam-xam yu ne ah amaana mooy xare boo xam ne noonu lañ ko tuddee beneen mais c'est sûr que bu dee ne jayshul umara bi siiw te boroom xam-xamu xadiis yi ak boroom xam-xamu surtout siira yi xam ko loolu moom loolu moom manu faa xew ndax loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam sar yi yàlla woon armée la yónni woon te moom demul woon kon nag bu ñu gisee yooyu mu des beneen boo xam ne day wax ba léegi euh, que ne affaire bii kañ la xewoon ana xew-xew bi kañ la xewoon voilà ndax loolu euh, loolu muy beneen nettali boo xam ne dafa am beneen saxaaba radiyallahu taala anhu boo xamante ne nii moom daf ko nettali moom daf ko nettali muy saxaaba buñ naan di mixbar alxabashiyu voilà waa ah. boo xam ne moom dafa nettali ne e, yonent mi aleyhi salaatu salaam dañu mas a ànd ci ab xare dañu mas a ànd daal fenn moom mu daal di biddanti ah léegi moom masuñu koo gis de di Mixbar al waxoon nañ ne dañuy def tarjamaam te incha allah mu ngi tuddoon zi wala zu zu mixbar zu mixbar alxabashiyu voilà boo demee ci sunanu abi daawud ak ñooñu noonu lañ ko bindee zu mixbar am na nag boroom al isaaba nee na dañuy wax am na ñu naan zu mixmar zu mixmar waaye zu mixbar boo demee ci sunan yi ñuy jot a ay xadiisam moom loolu lañ indi zu mixbar alxabashiyu nekkoon kojug ki nga xam ne mooy xabasha euh, moom zu mixbar bi moom dafa ñëw moom nag mbokk kii la woon xam nga alxabashi de Labesini Euh, moom euh, mbokk an-Najaashi moo ko juróon mooy mbokk an-Najaashi moom moo ko juróon mbokk an-Najaashi nen kan mooy an-Najaashi an-Najaashi xam nga premièrement am na benn question boo xam ne am na benn question boo xam ne euh, Euh, nit mën na ko pose ba surtout affaire euh, affaire affaire <laughs> ci tarjama yi ñuy def nii di nga ne mais attends attends attends man am naa benn laaj mooy mais mais an Najaasi moom yee yàgg nañ koo gis te cinquième année bi mais lu tax defoo tarjama mais defoo ko ah si <coughs> defoo tarjamaam lu tax defoo ko lu tax defoo ko loolu dama naan la ah. bon xam nga dañu ne dañuy def ta ah, te loolu dañuy yóbbu ci ci ci début début bi ñuy def bi ñuy commencer di def ah, tarjama yi di wax ci saxaaba yi kan lañ njëkke woon wax sayyidatu Xadiija sayyidatu Xadiija lañ njëkkoon a wax bint Xuwaylidin ummil mu'miniina radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna bina bañ koy def am na lu njëkke woon mooy wax lan mooy saxaaba ak lan mooy seen gëdd ak lan mooy seen daraja loolu gisoon nañu ko waaye euh, euh, Euh, boo gisee ci définition bi ñuy def définition saxaaba c'est que an-Najaashi du dunuloon dugg ci clou yi mooy an-Najaashi du saxaaba te kon que dañ ne dañuy def tarjamaay xabar euh, kii yi euh, nu mu tudd saxaaba yi radiyallahu anhu looloo tax moom defuñu woon tarjamaam mais wax nañ ci dundam lu bari quand wax nañ ci dundam lu bari sauf que defuñu woon tarjamaam commencé bon comme niñ koy defee ñeneen ñi ndax moom du du du du saxaaba léegi lan moo lan léegi euh, bon pour révision kan moo may définir ci yéen saxaaba mooy lan la définition d'un saxaaba d'un saxaabi nan la ñuy saxaaba kan moo ko mën a définir ci yéen maa ngi leen di déglu maa ngi leen di déglu waaw nga ne mooy lan waaw mais complet des na tuuti mooy léegi pour gàttal pour bon bala ñu muy jeexal suñu temps bi xoola li imaam as-Suyuti wax ci loolu li xaddu saxaabi musliman laaqa musliman muslimun laaqa nabi wa in bila na an wa tuul imaam as-Suyuti te loolu bon imaam al-Hafiz ibn Hajar moo joxe définition boobu ndax bon bari na ay définition yoo xam ne yu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi naan lii mooy saxaaba mais bi ci gën a dëgër mooy lii te moom la imaam al-Hafiz ibn Hajar daal di dëgëral ci al-Isaaba te imaam as-Suyuti moom la reprendre bi nga xam ne moom lay def indi tamit wax yi nga xam ne ñoo ci wute bi mu ne ci alfiyatu imaam as-Suyuti mu ne ni ñuy natteb saxaaba xam ne kii saxaaba la mooy mooy lan xaddu saxaabi musliman laaqar laaqar rasul mooy ni ñuy xamee ab saxaaba mooy day nekk jullit boo xam ne dafa dajeek yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daje lañ wax de waxuñu gis ndax boo nee gis silmaxa yi duñu bokk mais ñu bokk jataay la daje bokk jataay foo xam ne ñoom ñoo fa bokk jataayoo même bu dee gisuñu ko waaye musliman day nekk koo xam ne day gëm yàlla génn àddina ci ci ngëm yàlla googu mu ne même bu dee ne kooku soloowul ci moom benn xadis mooy ñun ak solowul ci ñun benn xadis boo xam ne dañ naan diw de jëlee na ko ci Seydina ci yonent mi alayhi salaatu wa même bu dee amuñu loolu kooku saxaaba la ndax liy defe saxaaba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ne sallallahu ala rasul sallallahu wa sallama ala rasul kon boo amee définition boobu mooy ku dajeeg mooy an-Najaashi yi masula dajeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamais pourtant gëm na ko ndax Éthiopie la newoon mais kooku kooku day bokk ci ñi nga xam ne muxadram lañ leen di woowe ci wàllu xam-xamu xadiis pas ci langue ah. Ah, waxoon naa la ci langue arabe muxadram muxadram ci ci littérature al adabul arabi ñoom buñ nee muxadram ak boroom xam-xamu xadiis yi buñ nee muxadram bokkuñ li ñuy wax daa inda ahli lugha ñoom buñ nee hada rajul muxadram par exemple dañ naan Euh, joxe exemple bu concret Seydina Hassan ibn Thabit huwa sha'irun mukhadram Seydina Hassan ibn Thabit poète yonent bi alayhi salaatu bu mag boo bële ñoom dañ naan mukhadram la mukhadram mooy ci ñoom ci waa langue mooy koo xam ne dafa dund période anti-islamique avant yonent bi alayhi salaatu wasalaam di woote ak bi nga xamante ni ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam woote kooku lañ naan muxadram ci ahlul lugha wal adab waa adab loolu la ñuy wax littérature arabe loolu moo tax buñ lay doon lañ naan wooy ko mel ni ñoom alxansa radiyallahu anha gisoon nañ alxansa defoon nañ tarjamaam ci eh, nisaa'un xawla rasul tumaadar radiyallahu taala anha ak kële sëy ñoom alxasaan ibn thabit ñooñ dañ leen di lim naan ñi shu'ara muxadramun lañu ay poète lañ yoo xam ne muxadram la ndax la ay muxadram lañ ndax lan ñoom dañoo masa eh, dañoo dund ci jamono ji dund ci jamono ji waaye bu dee ci wàllu xadiis muxadram du loolu muxadram mooy koo xamante ne mu ngi doon dund jamono ji yonent mi alayhi salaatu salaam di dund mais gisu ko dajewul ak moom mais jullit lay doon moom après bi yonent mi alei satu salaam génnee àddina ci la ñëw en tout cas mu ñëw Medina wala mu bañ faa ñëw mais en tout cas dund na ak yonent mi alei satu salaam mais gisu ko kooku lañ naan muxadram comme ñoom euh, ñoom abu abu Usman an-Nahdi ñoom zaaru ñoom Masruq ñoom ñoom abu Wa'il ñooñu lañu naan muxadram ci wàllu xadiis kon an-Najaashi yi day dugg ci ñooñu mooy moom gën na yonent mi alei satu salaam mais mësu koo gis loolu nag mooy li nga xam ne moo tax Euh, defuñu tarjamaam ndax fii dañ ne tarjama saxaaba yi la ñuy def kurul saxaaba nag léeg-léeg sax ñu tudd la wax ci yow tuuti comme niñ ko defee ci ñoom imaam Shu'ba ñoom imaam Maalik ñoom imaam euh, Ibn Abi Shayba bu dee j'espère dafa mel ni wax nañ ci dara non Abdur Razzaq pas Ibn Abi Shayba imaam Ibn Abi Shayba waxaguñ ci dara imaam Abdur Razzaq naka noonu bon des fois ñu wax wax nañ dara ci ñoom euh, ñoom Hammaad yi tuuti lu gàtt. imaam kii euh, nu mu tudd euh, Waki' ibn al-Jarrah wax nañ ci moom tuuti ainsi de mooy mais loolu mooy defuñ seen tarjama ce n'est pas loolu ngay xam ci ñoom ne kii xam nga ko xamoo ko non loolu moo tax kii nag saxaaba bii nag looloo tax gisuñu kon am Najaashi li nga xam ne mooy defuñu tarjama <coughs> comme niñ ko defe nii kii nag ñuy gis di Zu Mixbar al-Habashi moom frère an-Najashi yi moo ko juróom moom dafa jóge Éthiopie daal di ñëw ci yonent mi alayhi salaam doon ko liggéeyal bokk ci ñi ko doon liggéeyal moom nag Zu euh, Mixbar bi radiyallahu ta'ala anhu al-Habashi dafa nettali xadiis boo xam ne imaam Abu Dawud soloo na ko waaye na ko noonu imaamu Ahmad ibn Hanbal imaam ibn Maaja daal dinay solo xadiisam moom du Mixbarin al mu ne mu daal di nettali nelaw goo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa nelawoon ci julli la imaam Abu Daawud dane xaddatanaa Ibrahim ibn al-Xasan qaala xaddatanaa Xajjaaju yaani ibn Muhammadin qaala xariz xaa wa xaddatana ubayd bn abi lwazir qaala xaddatana mubashir yani alxalabi qaala xaddatana xarizu yani bnu usmaana annahu qaala xaddatani yazid bnu saalixin an di mixbarin alxabashiyi wa kaana yaxdumu nnabiya sallallahu alayhi wa sallam fi haadal xabari qaala kon imaam abu daawud as-sijistaani dane xaddatanaa ibrahim ibnu alxasan mu ne xaddatanaa nettali nañu ibrahim ibnu alxasan sama sëriñ suñu sëriñ moo ñu nettali di ibrahim ibnu alxasan qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu xajaajun de xajaaj mu ne yaani maa ngi ci jublu ibn muhammadin qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu xarisun xaris mu ne xaa mooy taxawal foofu tegal sa baaraam foofu ma dem ci beneen ci càll tegal sa baaraam ci càll bii ma dem indi beneen càll la mu ne wa xaddatanaa nettali na ma ubaydillah ibn abil wazir muy ubaydillah di doomi abil wazir qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu mubashirun mubashir mu ne yaani maa ngi ci jubla alxalabi mi nga xam ne moom ko jug xalab la qaala mu ne xaddatanaa xarisun xaris moo ñu nettali mooy xaris bële foofu la la bëggoon a wax ne am naa beneen càllale boo xam ne bu ñëw man imaam abu daawud as-sijistaani ba ci ba ci xaris mi mu ne xaris moomu nag yaani maa ngi ci jubla ibn usmaan ki nga xamante ne mooy doomi usmaan qaala mu ne xaddatanii nettali na ma yaziid ibn saalih Yazid di doomi Saalih an Zi Mixbar al moom moo jële ji Zi Mixbar al-Habashi mu ne wa te moom dafa nekkoon Zi Mixbar boobu yaxdumu an-nabiyya doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii haaza al-xabari ci lii nga xam ne mooy nettali bi moom da ci doon da moom da doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam qaala mu ne fa tawadda yaani nabia mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di jàpp mooy ban xabar lay wax mooy bi nga xamante ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ndax dafa indi imaam Abu Daawud dafa am xadis bi mu indi woon ci kaw que ne yonent mi salaam ah, dañu newoon ci benn loo xam ne Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri moo ko solo radiyallahu anhu mu ne dañu newoon ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ci benn ci tukkeem yi fa naama an as-subh hatta shams fastayqada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala tanaxu an hada almakan summa amara bilaalan fa addana summa tawadda'u wa sallu rak'atay alfajri summa amara bilaalan fa aqaama salaata fa salla bihim salaata subh Seydina moom it bokk na ci ñu ko solo muy Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri moom masoon nañu gis tarjama walillahi alhamdu wal minna moom Seydina kon Amr ibn Umayya ad-Damri xadiisam la imaam al Abi Daawud Abu Daawud as-Sijistaani indi après mu daal di ciy teg xadiisu Zu Mixbar bi moo tax mu ne euh, mu ne moom si xadiisu Seydina Amr ibn Umayya bi mu ne dañu newoon ak Yonent mi alayhi salaatu wa salaam ci lenn ci tukkeem yi fa naama an subh mu nelaw ci julli fajar mu ne xatta talaati shams ba ni nga xam ne ci la jant biy fenke fastayqada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wa daal di yeewu fa qaala mu ne tanaxu an hadha makaan mooy jóge leen nañ leen sori nañ leen jóge andu randu ci bërëb bii nii ñu nekk summa ginnaaw gi qaala mu ne summa amara bilaalan moom seydna amru ibn umayya ad-damri radiyallahu anhu mu ne ginnaaw gi mu daal digal bilaal al muazzin fa azzana mu daal di mu daal di nodd tumma ginnaaw gi tawadda'u ñu daal di jàpp wa sallu ñu julli rak'atayil fajri ñaari rakkaay fajar yi tumma amara bilaalan mu daal di digal bilaal fa aqaama mu daal di taxawal julli iqaama fa salla bihim an-nabiyyu fa salla bihim a subhi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di leen jiite nga xam ne mooy ñaari rakkaay farata yi yuy suba yi nga xam ne ñooy yu fajar yi léegi nag bi mu ëndee lool ci leen ne xadiis zu mixbar bi yuy toog moo tax mu ne wa kaana moom zu mixbar alxabashi radiyallahu anhu wa kaana yaxdumu nabiyya da doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam fii haadal xabari ci nettali bii mooy ci tukki bi qaala fa tawadda moom zu mixbar mu ne radiyallahu anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam daal jàpp moo tax mu ne yaani maa ngi ci jublu annabiya sallallahu alayhi wa sallam moom la ci jublu yaani mu ngi ci jublu annabiya sallallahu alayhi wa sallam wudu jàpp goo xam ne lam yalsa minhu turaab mooy ne dafa nekk euh, kii boo xam ne jàpp goo xam ne suuf si jaxasoowul ak ndox mi mooy li mu jàppee jaxasoowul sax ci suuf si ndax tuutiwaay waaw mu ne ginnaaw gi mooy njàpp gu gu gu woyof la def summa amara bilaalan ginnaaw gi mu dugal Seydina Bilaal fa azzana mooy dugal mooy yonent ma ne saab saab lool la moom mooy pasar pasaree ndox doonu ko woon def waaw moo taxoon ma ne la woon gis nga xadiis Seydina Sa'id ibn Sa'd ibn Abi Waqqaas bi nga xam ne yonent ma ne saab saab danaan ko laa tasrif walaw kunta ala nahrin jaar bul yàq même bu dee dangaa nekk ci ci fleuve boo xam ne ndox moo xam ne day daw bul yàq malgré loolu même bu dee xadiis boobu dafa da'if waaye kon li muy wax contenu bi dëgg la te bokk na ci lii Zu Mixbar nee na yonent mi alei jàpp na jàpp wudu am jàpp moo xam ne lam yalsa minhu turab boo xamante ne suuf si ndox mi mi muy jàppe mais jaxasoo wala suuf si mooy tuuti la la la dal ci kaw suuf si Allahu akbar waaye na ko noonu moom lu Seydina Jaabir doon wax xadiis bi nekk saxiixayni boo demee ci euh, euh, Umdatul Ahkaam Umdatul Ahkaam bu imaam al-Maqdisi rahmatullah alayhi daal dina ko fay indi mooy xadiis bi muttafaqun alayhi la di Seydina Jaabir doon nettali waa kër yonent bi alayhi salaatu wa salaam surtout yonent bi wa ahlu baytil Mustafa Ja'far an abaa'ihi anhu raawin lam yahim muy doon nettali ñoom waaw di ko nettali surtout yonent bi alayhi salaatu wassalaam naa Jaabir muy nettali ni muy doon sangoo seet ndox mi mu doon utiliser lu tuuti la njàpp geeg na ko noon sangu gi kon yàq yàq yàq baaxul mu ne kon Seydina Zu Mixbar mu ne mu daldi jàpp kon jàpp loo xam ne lam yalsa minhu turab suuf si jax ndox mi tooyul bu baax ci suuf si bay jaxasoo moom summa amara kon bilaalan seyna bilaal kon mu daldi mu daldi koy digal fa azana mu daldi nodd summa qaama nabiyu yeneen mi alei satu salaam daldi jóg fa mu daldi rukon ñaari ci loo xam ne nag du gaaw de waaw summa bilaal aqimi mooy ñaari rakka we mooy bi mu jàppee ba pare bi mu yeewoo après mu daal di jàpp julli waaye mooy dañ ciy dégg ne pas ci mooy fii préciser wul est-ce que yonent mi alei satu nañ jóge ci bërëb bi xabisu bar bi radiyallahu anhu moom daal di ko préciser léegi mu ne mu daal di jàpp kon digal Seydina Bilaal mu daal di nodd après mu daal di jóg ña julli ñaari ràkk xayra ajalin yoo xam ne nag amul ak gaawte amul gaawte mooy ñun en général da ngay gis yaa subhaanallah mooy naa naafila moom daanaka farata yi sax dañ koy farata yi nga xam ne farata la ci julli dañ koy dagg mooy rukon yi du mat ñoom daal da ngay gis ñoo xam bu ñuy julli farata yi moom dinañu rukon correctement julli mais bu desee ñaari rakka yi nga xam ne baaqiya ak yii li muy tudd euh, yi ngay julli après noonu walla avant mais yàlla rawaati bi mais taf-taf Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sami <laughs> mais loolu noonu mais mooy après rukun yi du mat te yow rukun yi bu matul mooy yàq nga julli tuma nii na amu ci ak dal amu ci intidal yemoo amu ci mais yaa yàq sa julli buñ la nee ne yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam rakkaay fajar yi da ko doon julli julli mu nekk lu woyof hadith sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha mais tekkiwul bu woyof tekkiwul ne mooy damay damm ràkka yi ràkka yi du mat sujjóot yi du mat non du loolu mooy ne boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko comparé ak ni muy def farata bi mooy bii moo gin a moo gën a woyof du gudd noonu lool kese la ndax faatixa rek mën nga ko cee tari loolu la mais pas affaire yi du mat nga ñëw rukoon boo xam ne bala ngaa àgg bala ngay téye say oom ci sa loxo rek daldi siggi bala nga doo fa sax taxaw amul seconde siggi rek sëggaat mais loolu sa julli baaxul di def comme koom koom comme comme comme ganaar guy guy guy cof loolu loolu yaa yàq sa julli moo tax buñ la nee mu julli kii bu gàtt même jàpp geeg yooyu tekkiwul ne lii farata ci njàpp duma ko def non kon mu daldi julli mu digal Seyna Bilal radiyallahu ta'ala mu daal di julli ñaari julli yoo xam ne ñaari ràkka yoo xam ne yoo xam ne amulu gaawtu du gaawtu du tas tas non summa qaala bilaal ginnaaw bi mu jullee ñaari ràkkaay fajar yi mu ne seyna bilaal aqimi salaa taxawalal julli summa sallal farda ginnaaw gi mu daal di julli li nga xam ne mooy farata bi voilà wa huwa ghayru ajalin te boobu te imam yonent alayhi salaatu wasalaam gaawtuwu ko mooy tamit booy fay ab julli bu la raw wal mooy du ne danga koy taf tafee tamit raw na ma rek kon naa gaaw di def ko noo déedéet da ngay jël sa temps julli ko correctement comme si ndax alqadaau yaxki l ada euh, alqadaau loolu règle la mooy booy fay comme boo ko doon jooxe jooxe bi mooy lool ci waxtu yi looy def ci waxtu yi lañ naan da koy jooxe kanta bu dee waxtu yi dafa weesu nga koy def lool qada mooy looy fay la li ngay fay nag dafa war a niroog la nga xam ne boo da nga ko a def ca yoon ca heure ba nga koy def ca heure ba da nga a defe boo koy fay noonu ko war a def léegi kon loolu la léegi kon mu ne kon mu daal di julli fa summa sallal farda ginnaaw bi mu daal di julli li nga xam ne mooy farata bi wa huwa ghayru ajalin tamam alayhi salaatu wassalaam kiiwul de yàkkamtewu ko de defu ko taf taf de voilà imaam eh, eh, Abu Dawud rahmatullah alayhi mu ne qaala an Hajjaaj ibn Yaziid ibn Sulay haddathanii Dhu Mixbar rajulun min al-Habasha voilà léegi moom mu daal di ne qaala an Hajjaaj mu ne jëlee ca Hajjaaj ibn an Yaziid ibn Sulay mu ne haddathanii nettali na Dhu Mixbar Dhu Seydina Dhu Mixbar rajulun ak góor la boo xamante ne nii min min fan la bokk ci xabasha ci e, Abesini mooy Éthiopie tey voilà kon nag kon Dhu Mixbar kon loolu kon moom nettali na mais est fii nii gis nga mu ne la fan la non waxul fan la comme bu Seydina e, e, Abu Umayya ad-Damri bi radiyallahu anhu moom nag Seydina Dhu Mixbar alxabashi radiyallahu taala anhu wa arda ci moom beneen xadiis bu wuteeg bi ci kitaabul jihaad ci kitaabul jihaad ci baabun fi sulxil aduwi mooy e, baabun buntu fi sulxil aduwi ci am mooy mooy mooy am sulxu mooy jàmmoo ak noon yi am ay accord ak ñoom de foofu nettali na fa benn xadis boo xam ne dafay tudd mbiru du mixbar bi moom imaam abu daawud mu ne xaddasanaa abdullah ibn muhammad an-nufayli qaala xaddasanaa isa ibn yunus qaala xaddasanaa al-awzaa'i an hasan qaala maala makxuul wabnu abi zakariya ila xaalid ibn ma'dan ila aaxiril xadiis imaam uh, abu daawud as-sijistaani kon ci sunan bi ba léegi mu ne xaddatanaa nettali nañu abdullah ibn muhammad an-nufayli mu ne nettali nañu sama sëriñ di abdullah di doomi ku ñuy wax muhammad an-nufayli qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu iisa ibn yunus Isa di doomu Yunus moom it tuddoon nañ fi ay mbiram Isa ibn Yunus ibn Abi Isxaaq as-Sabi'i mooy ñii ñu màgg lañ di Isa ibn Yunus moom taabi'i bu mag boobu moom imaam imaam ibn Isa Abi Isxaaq Abi ibn Isxaaq Abi Isxaaq as-Sabi'i rahmatullahi alayhi day solo lu bari boo gisee ci Seydina kan Seydina Seydina kan lay solo bari na ku muy jële ci moom saxaaba yi nga xam ne nekkuñoon mag noonu fàttalekul mais yàgg na c'est vrai que yàgg na xam naa loolu moom pour nga fàttaleku ko di la xaw a jafe Al abu ishaq as-sabi'i day solo ci moom kon moom mooy mooy maamu isa bi isa ibn mu ne kon mu ne kon sëriñam moom imam abu dawud haddathana kon bu ñu reprendre haddathana nettali nañu abdullah ibn muhammad abdullah di doomi muhammad an nufayli yu an nufayli yu qaala mu haddathana nettali nañu isa ibn yunus isa di doomi yunus rahmatullahi ala al qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu al-Awzaa'i Abu Abdurrahmaan al-Awzaa'i aalimu Shaami kii mooy boroom xam-xamu Shaam amoon na ngir imaam al-Awzaa'i moom ak ñoom imaam Maalik ay contemporain la ñoon ak imaam Saw Sufyaan yi Sufyaani Sufyaan Thawri wa Sufyaan ibn Uyayna ñoom ñoon ñépp ay contemporain la ñoon moom imaam al-Awzaa'i mi aka màggoon moo ne woon Sham de mooy boroom xam-xamu Sham boobu nga xam ne dafa divisé woon ak dundam ci ñaar ci jihaad ak jàngale waaw akbar xam-xam jàngale ak di ajeeg di def yooyu hmm, imaam al Abu Abdurrahmaan al Awzaa'i moom ci moom la ko Isa ibn Yunus jële rahmatullah ala jamii an Hassan ibn Atiyya mu jële ci seydina Hassan ibn Atiya qaala mu ne maala Makxuulu mu ne Makxuul menn taabi'i bu mag boobu mu ne Makxuul dafa dafa dafa jeng jëm wabnu abi Zakariya ak doomi ibn abi Zakariya doomi abi Zakariya ilaa Xaalid ibn Ma'dan ñu daal dem ci Xaalid ibn Ma'dan mu ne wa miltu kanta man Hassan ibn ma daal di jéng dem maahuma ànd ak ñoom mooy dañ doon dañoo ànd ñoom ñuy dem seen fenn Makhul imaam Makhul ak Ibn Abi Zakariya ñuy dem ci Xaalid ibn Ma'dan nee na man ma ànd ak ñoom mu ne fa haddathanaa bi ñu demee Xaalid ibn Ma'dan daal la ñuy nettali an Jubayr ibn Nufayr jële ci Jubayr ibn Nufayr qaala mu ne qaala Jubayrun mu ne Jubayr nag daal ñuy nettali kon moom mu ne mooy kan Xaalid ibn Ma'daan mi ñu dem Makhuul ibn Abi Zakariya ak Hassaan ibn Atiyya ñu dem kon ci Xaalid ibn Ma'daan moom mu leen di nettali di jële ci Jubayr ibn Nufayr moom Jubayr ibn Nufayr mu ne inta moom mu ne qaala dane Jubayrun Xaalid ibn Ma'daan ne Jubayr dane intaliq binaa ilaa Dhi dana ñun nañ ah, ah, nañ dem ci Zu Mixbar rajulun min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñu ma sa wax ne nañ dem ci Zu Mixbar benn góor la boo xam ne ci saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam la bokk moom Zu Mixbar boo bële nee ah, fa ataynaahu léegi ñu dikkal Zu Mixbar nee na ñu dikkal ko fa sa'alahu Jubayrun anil hudna léegi Seyna Jubayr ibn euh, euh, euh, ibn Nufayr daal di koy laaj ci lu jëm ci wàllu hudna hudna mooy trêve armistice voilà loolu mooy hudna loolu bu dee sama kii baax na mooy loolu mooy hudna hudnatul Hudaybiya yoon nañ la trêve de Hudaybiya voilà léegi nag ñii ñu ñëw di ko laaj di laaj du Mixbar ci li jëm ci loolu di ko laaj ci wàllu al hudna léegi fa qaala mu ne sami'tu rasulallah zu mixbarin alxabashi radiyallahu anhu mu ne man di dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yaquulu mu naan sa tusaalixuuna ruuma sulhan amina wa taxzuuna antum wa hum aduwan min waraa'ikum mu ne man zu mixbar de gis yi ñu yéeme lañu woon mooy lu ñu leen laaj lu ñu leen laaj lu ñu leen man di laaj ñoom ñoom ay xadiis lañuy tontu ah. bu ñoom loolu mooy xam-xam ci ñoom xadiis mooy xam-xam non bu dee moom amuñu ko moom mooy xamuñu ci dara lañ lay wax waaw wala bu dee loo xam ne comme ay yu ñu war a ubbee la yoo xam man nañ ci ubbee ñu baase wu ci li nga xamante ne nii moom lañ am ci yonent mi alayhi salaatu salaam comme ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu defoon bañ ko laajee ab laaj mu ne ah. mu ne lii de jëlewuma ci dara ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waaye dinaa def effort d'interprétation mooy loo xam ne ijtihaad lañ koy woowe bu jubee ci man la bu dëngee nag bu jubee ci yàlla la bu dëngee ci man la après fekk ay affaire tool affaire suuf ay tool ak yooyu lañ ko doon laaj mu daldi tontu bi mu tontoo ba pare am ci mbooloo mi koo xam ne non dafa tontu ba pare am ku ñëw ne ko ne laaj benn saxaaba daal di laaj ne ko lan nga leen kii mu wax ko mu ne ko dégg fekk naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu àtte comme lii nga wax nii lii nga wax nii àtte ci lii yonent bi alayhi salaatu àtte na ci ay nit ñoo xamante ni nii lii nga àtte loolu la àtte mu daal sant yàlla loolu Seydina Abdullah ibn Mas'ud ne mu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo dëppale ijtihaadam dëppook li nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam jàngale waaye ñoo ñoo ko man mooy boroom xam-xama man mais doo nekk koo xam ne xamoo dara amoo les bagages qu'il faut naan moi je fais bon euh, je fournis des efforts di def ay efforts d'interprétation c'est pas donné à tout le monde ah jamais jamais jamais jamais jamais jamais jamais à plus grand jamais du pour ku nag mooy loolu al fuxuul waaw ñoom ñoo ko man boroom xam-xam yu mag yi voilà ñooñ ñoo man di def effort d'interprétation ñoom moo tax ñoom moom xadiisa ah. dañ ko laaj affaire hut na new fi naan bon je pense que je foog que je yaakaar que defe naa que non yooyu moom ñoom duñ ko wax mu ne mu ne biñ ko laajee lool zu Mixbarin al-Habashi mu ne dañ koo laaj ci wàllu trêve ci l'islam trêve kese lañ ko laaj ndax xam nañ ne ñii it ay taa ñoom l'islam la laaj ñun moom suñu problème léegi lenn la <laughs> nit day ñëw xam ne yow ci diine ngay wax wala jataayu diine mu laaj fab laaj mais c'est sûr ko boo ko laajee yenn laaj kay mais mais mais lan la ci droit constitution droit code pénal bu France wax kay loolu kay xanaa taxul ngay laaj ki nga xam ne moom xam nga ne kii jataayu diine la nga ñëw di ko laaj di xaar mu tontu la ci code pénal buñ la tontoo ci li l'islam wax naan mais affaire yi mais fii du doxe noonu mais c'est loolu kay ñëpp xam nañ ko mais senegal sax doxewul noonu loolu kay taxul taxul ñuy wax nga naan ay lii non non non non non ku ñëw laaj. jataayu xam-xam wala koo xam ne loolu lañ ko xamee boo ko laajee c'est sûr que loolu lay tontu manoo ne bon ñu lay laaj ndax léeg-léeg gis ci yenn confusion looloo koy indi nit ki day tontu lii mais ki muy tontu wala kenn ci mbooloo mi jàpp ne non mais pourtant affaire bi du doxewul noonu mais mais doxewul noonu bu dee fii la ndax li ñuy wax charia la ñuy waxuñu leneen mu ngi mel ni loo xamante ne nii mariage boo xam ne ab juge toog fële. ndaw si mer daal di dem di juge bi demande divorce juge bi ne tas naa sëy bi ku ma ñëw laaj ko ci lislaam dama naan sëy bi tasut ndax at li man axada bi saaq loolu ab règle at talaaqu passé ki ko man mooy li man axada bi saaq ki nga xam ne moo téye ci yeel bi lool mooy mooy ki takki woon ki ñu may ki ñu may muy borom kër gi kooku moo mën a fase mais pas ay nit ñu toog fee wala ñi ko takkoon ñoom fas ñoom ña ko maye woon léegi affaire bi gis nañ ne dañoo juumoon ñoom dajawaat nañu fase nañ sëy bi yooyu moom amul fenn moom loolu moom mooy li nga xam ne tekkiwul dara moom nul et non avenu kenn du ko bàyyi xel googu passé la tabar kenn du ko bàyyi xel amul benn sens amul benn dara luñ ciy bàyyi xel léegi <laughs> mooy loolu la ndax bu boobaa manoo ñëw laaj ma affaire may wax affaire diine nga naan ma ndax fii non fii non juge bi si ñoom bu ñu xasee tas fini ah après séparation de kii man non non non en tout cas ci l'islam tasul voilà loolu la alors que kantaa ñii nag ñoom buñ doon laaj amul woon lan la ci droit euh, <laughs> euh, droit Qaysar lan la ci wax le droit césarien bu César lan la ci wax ana le droit de de des Perses lan la non non ñoom ñoom lañ doon laaj. moo mu laaj ñu laaj ko anil hudnat ci wàllu trêve mu ne moom sayyidina Abu Mihba radiyallahu anhu sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallam mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaquulu mu naan satusallihuuna ruuma sulhan aamina mu ne ñuy adresser la parole ci ñun ñun julli ñi mu ne satusallihuuna di ngeen xel séef ngeen a am ak ay accord de paix jàmmook ak ruuma romain yi romain yi nga xam ne bokkoon nañ ci noon yi gënoon a féroce jullit yi temps yooyu moo tax ghazwatu Tabuk biñ ci ñëwee <laughs> waxuma la ghazwatu Tabuk rek ghazwatu Mu'ta jayshul umara biñ doon wax boobu nga xam ne boobu ñoo satellite romain yi la woon ñoom ñoom Hiraql ñoom ñoom Hiraql foofu fële ca Sham mooy euh, ñoom bokkoon nañ ci ñi gënoon a féroce gënoon a mere jullit ñi ndax dañu doon gis ne lii menace la ci seen empire romain bi ro l'empire romain byzantin quand même l'islam bi ab menace la euh, léegi mooy jamono jooj te gaay romain romain yi dañ doon tëkku dañ en plus li ci gën a garaaw mooy romain yi dañ doon tëkku jullit ñi quoi <laughs> dañ leen doon tëkku tëkku yu metti ba moo tax xadiis Seydina Omar boo bële nga xam ne nee na ba mu nekk këram rek waa ji nga xam ne moom la doon defal da doon alterner ak moom benn saxaaba boo xam ne euh, tey kii mooy liggéeyi dem sàmmi xar yi jur yéeg yooyu après kenn ki des yonent ma lay saab saab di déglu li muy jàngale bu guddee mu ñëw nettali keneen ki après ñuy def noonu bu beneen bis bi keneen ki def noonu kee dem sàmmi kii di déglu ji nee na benn bés ma nekk sama kër man Seydina naa radiyallahu anhu rek saaxib yi sama xarit boobu noonu daal di daw si ñëw fëgg bunt bi waaye ci tiit ma ne ko lan la lan la baadu romains yi dañoo agsi ndax romains ndax dañ leen doon tëkku temps yooyu ba mu foog ne li tax waa ji daw si nii di fëgg bunt bi nii mooy romains yi dañoo agsi aro ci ci armes yi mooy noonu lañ meloon malgré loolu lépp yonente mi alei saatu salaam ne nag <laughs> mooy gis nga animosité gi dox suñu diggante romain ak ñoom nit ñuy tëkkoo daanaka sax animosité gi ci ñoom lu jóge mais jullit ñi ñoom lu baax lañ leen bëggal mais ñoom nag dañoo bëgg a mate jullit ñi daal di leen faagaagal ndax ñii dañuy nekk menace ci ñoom yeneen mi aleyi saatu salaam ne leen malgré tout ça sa tusaalihuuna ruuma sulhan amina bés dina joti ngeen am ay accord de paix yu baax ak ñi nga xam ne ñooy romain yi jàmm moo kenn du tiitati moroom aminan ngoo xamante ne nii nag gu dal lay doon gu nekk ci sécurité mu ne ta bu ko defee wa taxzuuna antum wahum yéen ak romains yi sax di ngeen bokk mujj am nekk coalisé seen biir ngir xare lan aduwan di xare aduwan seeni noon ensemble min waraikum yoo xam ne seen gannaaw lañu ñu ne waaw akbar loolu lii mooy wane ne kon eh, kon bu cause yi bokkee moom mooy même bu dee waaj ab yéeféer la dara bu ndax mbir mi xam nga ñenn ñu borne ñi ñoom yenn idée yu borne yi foog nañ ne moom boo xasee doon jullit moom keneen ku dul jullit ku ne manoo bokk ak moom dara dara dara dara dara da ngeen war a couper wu toog fële loolu moo taxoon ma la doon wax naan la masalatul wala iwal bara dafa nekk loo xam ne lu jara leeral la ndax ñu bari fa la ñuy nekk ci loolu la ñuy jaare tax mënuñoo insérer wu ci benn société mënuñu faa dund mënuñu faa développer benn activité ndax ñoom ñooy marginaliser seen bopp ba pare jàpp ne loolu la leen diine wax alors que du loolu diine dafa bëgg koo xam ne day impliqué wu ci biir ci vie société bi société bu man di nekk à domination yéeféer wala à domination musulmane l'islam masula woote à l'isolement jamais jamais waaw al muslimul qawi al muslimu al qawi mim naan al mu'minu alladhi uh, uh, uh, yuxaalitu an-naasa wa yasbiru ala adaahum xayrun min al mu'mini alladhi waaw min al muslimi alladhi laa yuxaalitu an-naas wa laa yasbiru ala adaahum moom alayhi salaatu wassalaam mu ne jullit bi nga xamante ne nii moom day jaxasoog nit ñi di dugganteeg ñoom di muñ li nga xam ne mooy seen lor yi kooku de moo gën jullit bi nga xamante ne nii du jaxasoog ñoom du jaxasoog nit ñi te du muñ seen du tëdu muñ seen lor yi kon lool la moo tax l'isolement l'islam wootewul ci l'isolement l'islam wootewul ci l'isolement waaye dafay woote ci li nga xam ne mooy vie en ngeen dund même bu dee gëmul ngeen dund ci jàmm yonent mi alayhi salaatu salaam jàngal nañu ko gis nañ Medina ba mu fa ñëwee isolé wul dafa commencé ngir dox jàmm ci diggante communauté yi diggante ñi nga xam ne ay jullit ak ñi nga xam ne doonuñu ko kon du Mixbar al-Habashi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na yéen ak romain yi di ngeen amee ay accord sulhan aminan yoo xam ne da di nekk ci sécurité ba yéen ak ñoom ngeen bokk di xeex seen noon yoo xam ne ñu ngi seen gannaaw looloo tax yenn yenn yenn kii yenn yenn objectif yi bu ngeen ko bokkee wala yenn combat yi nga gis même association laïque yi di ko xeex yow waroo toog naan man sama yoon newu ji par exemple ñuy xeex l'oppression bi xew ay Palestine wala bi xew feneen wala boog lii nga xam ne tooñ la dëkk sangam di ko def yow waroo toog di ko def dëkk sang beneen bi ndax lan da ko ëpp doole yow waroo toog naan moo comme que ay laïque lañ man du ma ànd ak ñoom non non lu tax doo ànd ak ñoom lu tax doo ànd ci xeex boobu la mu nekk loo xam ne lu noble la. yonent mi alei saatu salaam a ngi nii nañu di ngeen xeer ji ànd ak romain yi am ak ñoom ay accord bay xeex ak noon boo xam ne seeni noon yéen ensemble yu nekk seen gannaaw kon il faut ñu yeewoon ah. voilà loolu xadiisu par exemple Zu Mixbar bii moo ko solo woon te moom nag moom Seydina Zu Mixbar loolu lañu am ci li nga xamante ne mooy tarjama radiyallahu ta'ala an Zu Mixbarin al-Habashi wa radi anhu wa ardaa radiyallahu anhu wa ardaahu anna bihi wa ja'ala 'aaliya al-firdawsi maskanahu wa mawaahu kon nag leen nañu dese mooy ginnaaw kon bi ñu gisee lii kon gis ne ñu ngi woon ci yoonu Xaybar di daal li ñi bi kon alayhi salaatu wassalaam ci waxu imaamu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah daal di biddanti defaale nañ ci gisaale nañ ci riwaaya yu bari ay xadiis yu bari yoo xam ne day wax ci biddantiku alayhi salaatu wassalaam ma sa biddanti kantaa njàngat yi ci nekk ci giiw ak yooyu yépp ak affaire woobu noonu inshaa allahu taala dinañu ci ñëw ci lu gën yaatu ci njàngat inshaa allahu taala kon nag li ñu dese ci yoonu ñibbi bi jóge Xaybar ak fi nga xam ne mooy ghazwati waadil qura di daal di ñibbi mooy li nga xam ne moom la sayyidina sayyidina abu musa al-ash'ari daal di nettali comme ni ko imaamul buxaari solowee rahmatullahi aley xadis boobu mu ngi ko solowee ci kitaabul maghazi ghazwatu baabu ghazwati xaybar seydina al buxaari lii mooy dernier nettali ci fin wu ghazwatu Xaybar ñu daal di pare kon benn nettali bii moo ñu des walillahi alhamdu wal minna ñu daal di pare ci li nga xam ne mooy ghazwatu Xaybar imaam al-Buxaari mu ne haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil qaala haddathana Abdul Waahid an Aasim an Abi Usmaan an Abi Muusaa al-Ash'ari annahu qaala radiyallahu anhu kon imaam al-Buxaari mu ne haddasanaa nettali nañu Muusaa ibn Ismaa'il Muusaa di doomu Ismaa'il qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Abdul Waahid suñu sëriñ di Abdul Waahid an Aasim mu jële ci Aasim an Abi Usmaan mu jële ci Sayyidinaa Abu Usmaan mooy biñ la doon wax sànq an-Nahdi al-Muxadram radiyallahu ta'aala anhu wa ardaa an Abi Muusaa moom Abi Usmaan an-Nahdi mu daal di jële ci ki nga xam ne mooy Abu Muusaa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu daa am lu ma moo jarul ma ciy ñëw ndax daf am beneen abu usman boo xam ne ab majhul la boo demee ci xadiis yi wax ci ngëneelu suuratu yaasin di nga fa fekk benn abu usman boo xam ne bokkul ak bii bokk na ci li tax ñu ne boroom xam-xam yi ne xadiis boobu dafa da'if voilà euh, nga bañ ko jaawale ak kii abu usman boo bële ngay fekk foofu du kii te majhul la alors que Abu Usman an-Nahdi huwa thiqatul al-hujja radiyallahu ta'ala anhum wa xadram la moom mooy dund na jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais gisul woon yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom Abu Muusa mu jële ci an Abi Muusa al-Ash'ari mu jële ci Seydina Abu Muusa al-Ash'ari Abdullah ibn Qays Seyna Abu Musa al-Ash'ari Abdallah ibn Qays la tuddoon nañ tarjama walillahil hamdu wal moom gisoon nañu ko moom Seydina Abu Musa al-Ash'ari moom moo nettali mu lamma ghaza rasulullahi Xaybara aw qaala lamma tawajjaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ashrafa an-naasu ala waadin fa rafa'u aswaatahum bittakbiir allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam irba'u ala anfusikum innakum laa tad'uuna asamma wala ghaa'iban innakum tad'uuna samii'an qariiban wa huwa ma'akum seydina abu muusa al ashari radiallahu taala anhu wa ardaa mu ne eh, seydina abu muusa allah allah allah allah mu ne lamma gaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xaybara bi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi xare xaybar aw qaala tawajjaha wala mu ne wala mu ne tawajjaha mooy mu daal di jublu waaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaybar waaye liñ ci jublu mooy lan comme li imaam alxaafiz ibn kathir wax ak imaam alxaafiz ibn xajar këne loolu tekkiwul ne mooy bi muy dem xaybar ndax Seydina Abu Musa al yi comme ni ñu ko gisee moom xaybar fekkewul xare bi moom mu ngi àndoon nag délégation Seydina Jaafar ba xare bi jeexee ñu jóge Éthiopie ñëw fekk yonent mi alayhi salaatu salaam bi door a pare xare bi yonent mi alayhi salaatu salaam kontaan banaan bi ayyuhuma ana afrah bi fathi xaybar am bi qudoomi Jaafar man de xawma ci ñaar yi ci ban laay laay laay laay kontaan ci bii ci ubbi xaybar wala ci dégmaluk seydna jaafar waa asxaabu safinati seydna abu muusa al-ash'ari radiyallahu anhu ci ñooñ la àndoon kon bu ne lamma tawajjaha loolu tekkiwul ne mooy bi yonente mi alei satu salaam di dem ak lamma gaza mooy bi mu paree ci xare bi bay ñibbi medinatul munawwara a war ala waadi mu ne nit ñi daal di agsi ci benn di mooy ashrafa mooy comme ku yuqamte ku di xool waaye ala waadin ci benn xur mooy bi ñëwee ci benn xur fa rafa'u aswaatahum bi takbiir saxaaba yi radiyallahu ñibbi continuer ñuy ñu ñu ñuy yëkkati seen baat ci kaw ci takbiir naan allahu akbar allahu akbar mooy dañ doon def sikkar lii lañ naan si zikrullahi doon def kar di wax ca kaw def ay mbooloo naan allahu akbar allahu akbar di wax di dem est-ce que yonent ma ne saa saam takbiir bi baaxul lan moo tax ngeen koy defandoo yéen ñëpp déedéet yonent ma ba pare teg ci allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah mooy allahu amul benn buur yàlla akbar moo gën a màgg yàlla akbar moo gën a benn buur ci dëggee illa ku dul buur yàlla loolu lañ doon sikkar mooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñi naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah di ko wax ca kaw ñii naan allahu akbar allahu allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah nee na nee na ci kaw lañ ko doon wax yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen fa qaala rasulullahi irba'u ne leen ne leen def leen ndànk ci seen bopp bu leen sonal seen bopp ci yuuxu ca kaw a kaw a kaw bu yuuxu ba seen voix yi di waaj metti wala di seen cordon kii mooy irba'u mooy def leen dànk ak seen bopp bu yuuxu ya ca kaw jaru ko ndax lan innakum la tad'una asamma wala ghaiba ndax ki ngeen di woo di ko sikkar nii ci seen sikkar yi nekkul koo xam ne luwul te nekku te nekk te te absenté wul mooy buur yàlla tëxul jarul goy ngeen di yuuxu ba ci kaw a kaw a kaw ba ba ciy sonal seen bopp nii ndax buur yàlla innakum ndax yéen laa na woowu ngeen te ñaanu ngeen asamma koo xam ne dafa tëx wala ghaiban ñaanu ngeen tamit du caagante ne koo xam ne dafa newul buur yàllaa ngi fi waaw kooku aqrabu ilaykum min hablil warid moo leen gën a jege seen buumu xol <coughs> kon kooku kon ku jege la innakum mu ne leen innakum dëgg-dëgg yéen na ki ngeen di woo mooy ki ngeen xam ne ak yi déggaakoon bi qariban ku jege la wa huwa ma'akum te kooku mu ngi ànd ak yéen kon jarul yuuxu yi ba ca kaw ba nar cee gaañu Seyna Abu Musa al yi mu ne bi yonent ma la saar saam di leen wax lool wa ana xalfa daabati rasulillah mu ne man maa ngi woon ci ginnaawu daaba mooy waruwaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa sami'ani bi mu waxee saxaaba yi noonu ba léegi mu dégg man nag maa ngi sikkar leneen lu wuteeg ñoom li ñuy sikkar mooy moom leneen lu wuteeg ñii nii li ñuy sikkar mooy moom waxul la ilaha illa allah waxul allahu akbar waxul allahu akbar allahu akbar waxul laa ilaha illa allah nee na yonent mi alei salatu salaam ma dégg ma may wax lii nee na maay mu ma dégg ma la laa xawla wala quwata illa billah moom loolu la doon sikkar la xawla wala quwata illa billah laa xawla wala quwata illa billah laa hawla wala quwwata illaa billah laa hawla wala quwwata illaa billah nee na man loolu laa doon loolu laa doon sikkar loolu la ma yonent mi alayhi salaatu salaam dégg may wax naan laa hawla wala quwwata illaa billah nee na nag bi ma déggee may wax lool mu ne ma yaa Abdallah ibn Qays mu ne ma yow Abdallah ibn Qays mooy wax naa la sànk ne mooy imaam mooy kan Abdallah ibn Qays mooy kan mooy Seydina Abu Muusa al moom moo tudd Abdallah ibn Qays yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy woo ci turam ne ko yaa Abdallah ibn Qays mu ne ko balaa yaa rasuulallah nee na qultu ma ne ko balaa ah kay yaa ndaw yàlla li ko balaa mooy wuyu naa la yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa fidaaka abi wa ummi jënde naa la sama baay ak sama yaay fidaaka jënde naa la mooy bu jaroon ma jaay sama yaay ak sama baay ngir am la ma jaay leen ngir yow voilà mooy pare naa ngir loo loo ma digal ma def xaala yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko Euh, dana ko noo labbayka labbayka yaa rasulallah da ko woo mu ne xultu ma ne labbayka wuyu naa la yaa rasulallah yow ndaw yàlla li qaala nee na mu ne ma alaa adulluka alaa kalimatin min kanzil mu ne ko ndax duma la digal bi kalimatin ci baat boo xamante ne ni min kanzil jannati dafa bokk ci trésoru aljana yi allahu akbar qultu balaa ya rasulallah fidaaka abi wa ummi ma ne ko ah kay yow ndaw yàlla li fidaaka waa li ma doon njëkk fii la ko waxee mooy dama waxoon loolu avant li mu ne ko fi balaa ah kay yow ndaw yàlla li jënd naa la sama baay ak sama yaay xaala yonent mi ne ko baat boobu mal mal ma lay tegtal dama bokk ci ku kanz trésor ci trésoru aljana yi mooy laa la wala quwwata illa billah allahu akbar laa hawla wala quwwata illa billah mooy li ma doon li ma li may wax noonu la ne ma loolu kaay ma wax la ndax duma la tegtal loo xam ne ci trésoru aljana yi la bokk ma ne ko balaa yaa rasulallah fidaaka abi wa ummi mu ne laa hawla wala quwwata illa billah laa hawla amul pexe pexe ngir rëcc laa xawla amul pexe ngir mucc àddina ak alaaxira ci lépp loo man di lépp loo xam ne looy ragal la looy tiit la lépp inquiétude boo man di am laa xawla amul pexe boo mën a teg ngir mucc ci loolu mucc ci lor yi mucc ci musiba wala quwwata amul amul kàttan amul puissance amul doole joo xam ne moo lay may ba yow nit ki li nga bëgg nga accéder ci laa quwwata amoo doole ju lay may yow yi nga namm nga am ko amoo puissance boo boo xam ne moo la koy may nga accès ji say say say buiw say bëgg-bëgg illa billah lu dul ne dafa jaar ci buur yàlla mooy pexe mi tax ngi rëcc ci lépp ci buur yàlla lay jaar daa fekk mu jaar ci buur yàlla ba pare mu neex buur yàlla walla li lay doole ji lay may nga mën a def lu baax laa xaw la mënoo mucc tamit nekk ci kéefër mënoo mucc ci nifaaq naafiq mënoo mucc ci jikko yu ñaaw yi mënoo mucc ci ci mbon mënoo mucc ci yàllay tere wala quwwata te amoo kattanu def yi la yàlla yi digal laa quwwata amoo kattanu nekk jullit bi yàlla bëgg nga doon illaa billah lu dul ne dafa jaar ci buur yàlla allahu loolu mooy kalimatu tawxiid kalimatu tawxiid mooy lépp ci buur yàlla lay jaar lu jaarul ci buur yàlla nit ki manoo manoo manoo cee jot te manoo ko moy loo bëgg moy loo bëgg am jaare ko ci buur yàlla laa la amul pexe mooy teg ngir mucc wala quwwata amoo doole jooy déployer moo xam mental wala spirituel wala féroce force kii boo xam ne euh, corporel wala leneen matériel pour mën a def li la yàlla digal illaa billaahi dul lan ci buur yàlla lay jaar mu ne ma kon loolu kanzun lii laa lay tegtal jàpp ci yow Abdallah ibn Qays te xadiis bi muttafaqun alayhi la ndax imaam Muslim ibn al-Hajjaj daal nañ ko daal na koy soloo naka noonu imaam Abu Dawud waa asxaabu sunan imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i soloo na ko ci al-Kubra tamit mais ñi ko soloo nag ëpp nañ ñi waaye insha allah kon lii mooy dernière li nga xamante ni loolu la kon ñu gis ne kon yonent mi alayhi salaatu salaam daal di ciy jox Seydina Abdullah ibn Qays di Seydina Abu Musa al-Ash'ari li nga xam ne mooy trésor ci trésoru li nga xamante ni ni mooy trésoru aljana moom la ko jox waaye joxaale na ko xeet bi yépp ndax yonent mi alayhi salaatu salaam amrun an amrun li fardin aw afraadin min ummati amrun lil jami' wa nahyun li fardin aw afraadin min ummati nahyun lil jamii loolu règle la mooy digle yonent bi aleyhi salaatu salaam bu digle kenn ci ci xeetam wala mbooloo ci xeetam mooy digle boobu pour ñépp la xeetam tout waaye bu teree kenn ci xeetam wala ab mbooloo ci xeetam mooy tere boobu pour ñépp la loolu ab règle la jàppal bu dëgër loolu moo tax Seydina laa ibn Qays la ko wax di Seydina Abdou Moussa al-Ash'ari waaye kanz la pour li jami'il mu'minin ila abadil abidin ila yawmil qiyaama ku ci jàpp loolu mën na laa texeel te loolu mooy kalimatu tawxiid looloo tax mu mën a nekk trésor ci trésoru aljana yi voilà ndax trésoru aljana yi lépp ab man lépp ci buur yàlla la jóge ci moom lay dellu mooy rien que sa xol yow nga am sa xol loo xam ne trésoru aljana kon nag alhamdulillah kon ci kaw lii lañu jeexale li nga xamante ne mooy li jëm ci ghazwatul xaybar walillahi alhamdu wal minna di ñaan buur yàlla mu daal li ñuy def comme li yonent mi alayhi salaatu salaam wax ne am na ci dafa am ci kaw suuf ñoo xam ne bu buur yàlla moo leen def mafaatiha lil xayr maghaliqa lil shar mu ne dafa yonent mi alayhi salaatu salaam dane buur yàlla dafa def ñoo xam ne ci kaw suuf ñoom ubbikaayu ay clé lañu yoo xam ne ñooy ubbi mbaax ba pare nekk tëjukaay yoo xam ne ñooy fermer fu ñu fekk mbon waaye ci contraire bi mu def ñoo xam ne mafatih lil shar maghaliq lil xayr wal iyaadu billah mu ne ñoo xam ne ñoom ñoom dañuy tëj lan xadis boobu mu ngi ci sunan boo demee sunan abi abi ma ibn Maaja di nga ko fekk mu ne Euh, buur yàlla def ñoo xamante ne ni ñoom lan lañu contraire bi la ñooy mafaatiixa li shar ñoom ay caabi lañ ubbikaayu mbonte lañ ñoom mbon kese lañuy ubbi daanaka waaye mu ne maghaliqa ay tëjukaay lil xayri fu baax nekk ñu tëj ko loolu de baaxut koo xam ne lu mu def mbon la fu mu fekk lu baax yàq ko soppi ko def ko lu bon yàlla ñu yàlla booy buur yàlla musal ci ñooñ yonent ma lay saab saab nag ne yàlla na buur yàlla nag def leen ñi nga xamante ni ñi nga xam ne day teg seen loxo mafatihal xayri ala yaday yàlla na buur yàlla boole ci ñi nga xam ne ñoom ñooy la teg seen loxo ñi nga xam ne ñooy ubbi yiiw ci seen loxo mu daal ko ciy teg te def li nga xam ne mooy tëj li nga xam ne mooy yi nga xam ne nag du loolu ak ak ak ak safaan yi yàlla nañu buur yàlla teg ko suñu loxo muy yi nga xam ne ñoo tëj safaan yi yàlla na kon buur yàlla def ñu mafaatixalil xay ay clé kenn ku nekk ci ñun mu def ko clé boo xam ne bunt yiw yi fu mu ko fekk di koy ubbi fu mu fekk bunti li nga xamante ne mooy yu mbon yi daal di koy tëj te loolu mënoo ko am lu dul ci topp dund kii nga xam ne moom la ñu nekk di xoo di di di gëstu di yonent bi alayhi salaatu wassalaam topp sunnaam nga xam ne lépp loo xam ne moom la nekk moom la nee woon ñu daal di ko ciy topp lépp loo xam ne moo loolu buñ ko defee mooy ubbi bunti yiw yi ñu ngi koy ubbi waaye bu dee ne lépp loo xam ne moom la tere moom la wax ne nañ ko ba ñu daaw bàyyi ko bu boobaa mooy ne lépp loo xamante ne nii buntu safaan la mooy ñu ngi koy tëj kon buur yàlla loolu yomb nag wa ma dhalika ala bi aziz kon insha allahu taala kon nii lañuy yem tey